asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh na Cheikh Fadal mbokk ñu lay nuyu bu baax di la ziar dañ ñaan yàlla mu defal la tawféex ala kulli xaal dama identifier sa audio bii waaye du audio bi moo ma tax a jóg audio bi ma tax a jóg mooy bi mujj ci groupe bi euh, mbok mi Moustapha Cissé moo ko fi dugal waxtaan boobu ngay introduire ci lu jëm ci wàllu sa livre bi moo tax ma ne naa identifier sa benn audio pour boo ko gisee xam ni yow laay waxal euh, mais vid audio bële moo tax ma identifier la ci livre bi yal na yàlla sàmm defal la ci barke lépp lu ci dëppook njub yàlla sama borom defal ko say misaan xasanaat bu ci njuum te nekkee yàlla na sama borom soppar ñi jéggal la ko defal la ko ay tuyaab xam ni yéen lu baax rek moo taxoon nga def ko incha allah waa déglu nañu waxtaan bi de Cheikh dama gis nga tënk ko nag vraiment boo ko dégloo euh, li ma ci gën a intéressé mooy li nga xam moo ñu concerne ñun ñu ngi dund fii ci biir Sénégal nga xam ni tey daanaka lu ñuy wax jaayante tas na fi ay kër yàq na fi ay diggante yu bare bare bari bari bari jur fi ak noonoo ci kaw loo xam ne daanaka bu ma dégloo si waxtaan bi baat la baat mooy nuutale mooy sam o taa daanaka mën nañu ànd ah, ni naa ñii tey góorgóorlu fi ci Qur'an ak sunna waxuma nag ñi ciy fétal di nekk seen i di génn di ŋàññi nguur rek di wax ak ñooñu ñooñu taxul may wax waaye ci borom xam-xamu sunna ñi topp mën a xëj salaf ñi ëpp ci ñoom tey ànd ah, ni doo ci gis kuy ŋàññi nguur publiquement ñu am warma ci nguur bi lañ boo jël suñuy borom yi xam-xam bu ñu xewlee sax gouvernement bu fa yebale nit loolu dañ leen ko sante gërëma leen ko. maanaam ahlu sunna wal jamaa ñu noppal nguur gi lañu fitnaalu leen euh, léegi mooy laaj foofu benn laaj mooy maanaam même nguuru lislaam sax bu taxawoon tey tey Sénégal bu fi buur nekkoon di attewoo alquran ndax jullit bi dafay jar mu sol dàllam di imtihaan nit ñi di leen laaj ndax yéen fas ngeen jaayanteeg buur bi yéen mu doon mu doon mu moom ku ko fas nga xam ne ku muy ànd ci lay ànd ak yow ku muy bàyyi ci lay bàyyi dem bu mujj formé nekk ab kuréel nga ne boo demee ci ab gox sax ñaka fas ñoom ñooy àndandoo ñoom nekk mbooloo fe ku waxul ni jàppee nañ ko amirum uminin ñu beroog yow ne dina romb fif dina romb nii fif la salaam wala kalaam buñ dikkaate suñu réew nga xam ñun tey laïcité moo fi nekk Quran nekk fi def naa gisuma ko wax ne dañuy jaayante dañuy jaayante ci leneen ci leneen dul Quran waaye baat wutale leen comme ni nga ko waxee sama taa boobu am ñu ko tuddee mu bàyyi am ñu ko tuddeewul bu fekkee mbir mi noonu rek la simple ndax loolu jar na yàqute bii mu jur tey nga xam ne biñ demee ba lu jiitu année deux mille dix am ñoo xam ne ko tuddee amirul muminin laaj ndax loo wax moom nga ko jàppee soo ko jàppee ci ñoom nga bokk soo ko jàppewul bokkoo ci ñoom mu daal ba yàgg mu jaat beneen forme nga xam ne baat boobu sax déggatoo ko baat amirul muminin waaye tey bu ñu xamee ni yow bokkoo ci ñi tuddee loolu jaayante bu dee noonu la demee yaay seen noonu borom xam-xam yi ahlu sunna wal jamaa ah, ñooy seen i noonu principal fu ñu nekk tey bu ngeen bokkoon benn kër ñu dëkk ak sufiyanke boo xam ni du jul du woor sufiyanke boo xam dafa gëm ni njiitam yonantu la sufiyanke boo xam dafa gëm ni lépp yàlla la dañuy seq ak moom jàmm xëy na ci uzur bil jahl yow mi ne ci pas-pasu salafu saalih ñu di la romb fif fif fif ba waa kër wu dañuy mujj wëlbatiku ñoom su fiyanke ñooy mujj di leen jubale mu nekk yàqute ravage bu kenn mosul gis ba mujj nekk pas-pas nekk kuréel nekk tàqalikoo ñi ñii féeti nit ñi féeti fee maanaam bu fekkonte ni baat bi kese la baatu sam oo taa lañuy tuddee mu bàyyi a ñuy tuddee wuñ ko ko rek loolu bu fekkoon noonu la ñooñu ñooñu war nañu mën a ànd ñooñu seen différence bariwul kenn ci ñoom ngañ nguur kenn ci ñoom saagawul nguur kenn ci ñoom nangam nangam kenn ci ñooñu leen wutale dafa dafa dafa néew comme yow ni nga ko waxee nii. léegi nag ma dugalaat fi beneen laaj mooy dégg naa nga wax ni def pexe pour jëlee leen fa waaw bu fekkee ñu ñëpp dëppoon nañu kenn warul def ci ñun pexe ci jëlee ko fi ci fitna ñëpp dëppoon nañ ci loolu. léegi nag bu ñu demee ba jëlee ko fi ne ci beneen forme mooy. ay carte di voté nga xam ci jëli ko fi la bokk nag waaye daal ci jàmm léegi form boobu ndax forme bu dagan la wala day dugg ci jëli ko fi ba ñu doon tere naa loolu mooy laaj boobu xaw na gudd waaye ñu ngi koy jégalu incha allah mbokk xayaakumullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu macha allah intervention am na solo trop yàlla yàlla fay la yiw am ci bari sax laala exposé ko rek day doy sax du ci du tontu sax du ko du ko yar ndax exposé mbir rek yenn saa yi am soo ko waxee rek day doy sëkk ngir ni xam ne nekkut lu war a demee noonu. am naa fi may li may jiitale mooy fi nga mujj mooy laaj bi mujj mooy laaj bu xaw a compliqué <laughs> ndax dafa bari ay mbir yu war a bàyyi xel ngir mën cee tontu. mooy fekkee ne dañu am nguur boo xam ne wala boog njiit boo xam ne la muy àtte sharia la ci doxalinam daa wute alquran ak sunna donte ne jullit la mooy njiit li jullit la moom waaye nag doxalinam moom nekkut doxalinu lislaam ci lu ëpp wala nekkut moom la teg ndax jullit moom mënut ta bañ a doxal islam moo tax ñuy wax ci lu ëpp wala boog ci lu bari wala bokk ci li xam ne moom lañu ñu jiite nekkut daf ko dañ koo teg ci shurut yoo xam ne koy tënk mooy lislaam ndax ko ginnaaw ba ñu dëppoo ne kenn warut a génn topp kenn waru ko fee jëlee ci anam goo xam ne jëm ko fa jëlee ci anam goo xam ne anam guy indi fitna la ndax su fekkee am na yeneen anam yu nga fa mën yu mel ni voté ndax su boobaa dafay dagan ñu jële ko ci anam boobu su fekkee dégg naa laaj bi dafay day jëra taxaw ci anam yu baree bari bi ci jiitu mooy su fekkee ne njiit li ñu fal nañ ko fale mooy na lislaam di faral di fale la mathalan ahlul hal wal aqd ñoom ñoo ko ñoo jaayanteeg moom daal di koy fal mooy kon boobu moom koo sànnewuñu mu ñëw it la muy doxalee lu ca bari wala boog na muy doxalee tamit charia lañ ko teg wala lenn chart yi tënk seen réew wala tënk fa ñuy doxalee mooy mooy lislaam la ca la leen di ca leen di di gindi waaye moom ci nam nag mu am wàcc yoon bañ mën a daal koy. as askanale wala bokk xukmu ci moom ne faasiq na la faasiq boobu mën nañ ko faa jëlee ci anam goo xam ne doon xuruj maanaam na boroo xam ñu koy wax mooy tudde al azl mooy ne ahlul xall wala aqd mën taxaw ñoom daal di koy nañ ko fale daal ko fay jële wala nañ jaayante moom daal ko fay jël doon dem ñëwee sa nekkul ñoom ñoo koy fal ndax mën na doon walul ahad waaye ñoom am nañu autorité boo xam ne mën nañoo décider nañ ko fiy jël indi keneen mooy tudde azl am na borom mi gis ne azl googul mën a nekk la te ci histoire am na ci euh, Arabie saoudite ci histoire bu gën a récente am na loolu mel noon am na fa gannaaw ba ñu rey buur ba buur bañ ca toftal nam noon doxale intere occidentaux yi bok américains yi servir borom xam ne dañ ko fa jële indi keneen loolu borom tudde la azl loolu nag masala bu yaatu la ci ma ci charx ma jumul ci ma teewlu am Nawawi ci charxu Muslim at-Taaj mu Fathul Baari dañ fay indi wax yu mel noonu waxu boroxam am ci mooy azal ki nga xam ne mooy alfaasiq ndax lu mu nekk la wala nekk lu mën a nekk yonent am na ci boroom xam-xam yi waaye su fekkee ci anam goore mooy ci anam boo xam ne kon am na ñoo xam ne ñay ahlul hal wal aqd mooy boroom xam-xam ya mooy nga xam ne ñoom mooy la ñoom ci lislaam ci lii ñu gis ne lii mooy maslaxa bi mooy maslaxa bi bii moo féete kaw wala boog ki nekk fii ni doxalinam mafsada lay indi bu mag ci réew mi wala ci gox ba wala ci fa la mu jiite ñu gis ne mën nañ ko jëlee te xalafu lan mooy nañ ko fay jëlee moom du doon loo xam ne day wuteeg day euh, fitna la lislaam doon bañ ci euh, bu ko mu tere génn ci ab faasiq ñoom ñu gam-gamle ne kon dind ko fi mu masla moo féete kaw bàyyi ko fa mastaba masada bu rëy la ñoom ñu daal di koy azal indi keneen teg ko fa loolu la lu nit mën a en tout mën a jàngat la ci lislaam te kenn du ko mën a jël rek daal di koy tëkkaleeg li nga xam ne xuruj wala bok daal di koy sànni boole ko ci la lislaam la lislaam tere waaye masalal bu am euh, ci borom xam-xam yi waaye suñ dee seetee réalité bi réew moom day gis nekkut mbir noonu la demee euh, yoon ba ñuy teg ngir daal di xal nekkul yoonu lislaam charte yi nga xam moo ñuy boole kay jiite tamit nekkul surut yoo xam ne day ñëw ne lislaam la donte ab moom mënut ta bàyyi la àtte yàlla wàcc lépp ku bàyyi la yàlla wàcc lépp mënoo doonu jullit non tax faral di am jumte ko faral di di itlaq ci ab jullit ne du àtte woo sharia la ndax jullit mënut a bañ a àtte woo sharia kay ci lu ëpp mbiram wala lu bari cee mbiram àtte woo sharia waaye jullit pour atte woo sharia moom loolu moom mënut a am ndax jullit faaw nga atte woo leen ci sharia su fekkee ne dégg nañ bu baax xam nañ bu baax lan mooy sharia tënkuñu ko ci yenn mbir yi nga xam ne xawaar yu asr ñi nga xam ne seen xudda leen influence ñoom ñoo ko bëgg a tënk ci loolu waaye lislaam moom sharia tënkuñ ñoom ci liñ bëgg a tënk kon su fekkee ne njiit ba julit la waaye nag ci la nga xam ne moom mooy lañ dox diggante te nii lan lañ faral jublu ak ñun tënk ko ci sharia ay yeneen mbir ko tënk ginnaaw ba ñu dëppoo ne kooku dañu war a génn ci moom ñu war génn topp duñ ko war a duñ ko war a ci anam nga day ndax some amee yoon boo xam ne mën nañ ko fa jëlee comme lu mel nii voté ndax yoon woowu noonu day tax yoon ñu a jaar wala boog mën nañ caa jaar pour jëlee ko fa mooy ndax mën nañoo voté pour jëlee ko fa léegi gis naa chaque ne borom xam-xam yi gisuma ci borom xam-xam yi képp kenn ku wax ne voté xuruj la <laughs> mooy jëmmi voté gisuma borom xam-xam yi kuy wax ne voté xuruj la ñi koy daganal ak ñi koy tere kon foofu dañuy gis ne kon masale bokkutut mooy ne li nga xam ne mooy voté daa bokk ñoom seeni shurut ne yoon bi lay ñaar mooy gisuma borom xaw buy wax ne nit ki posé candidat am loolu dafa doon xëccoog moom nguur ci anam goo xam ne saay bu ñëwee day dugg ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku jaayanteeg ab amir am ku ñow bëgg a jël li nga xam ne mooy place am rey leen ko amul borom xaw ci borom xaw mi ku koy wax te loolu tamit jàpp ma ne borom xaw di la ko wax. naka noonu jël sa carte dem voter gisuma borom xam-xam buy wax ne voter te bokk ci xuruj loolu bokk na ci li nga xam ne juñ naa ko ci téere bi mooy wane ne ëpp mooy ëppal gi may wax ci dégginu gu gu suufee dégginu gu wuteeg dëgg-dëgg la lislaam di wax ci topp nguur goo xam ne dafa nekk ci dafa wàcc yoon kon ñaari mbir yi xaw ko gam-gam la mën na ni benn amalgam mooy moom li nga xam ne moom mooy eh, ñi nga xam ne ñooy candidat ba nga xam ñoo jël seeni churut ko fay teg kenn mënatul ñëw daal di koy xoolee léegi rek bëtu mbir mi comme su fekkoon ne dañoo nekk ci xalu ixtiyaar daal koy jëlee noonu daal nekkoon ku candidat kooku noonu yaa nekk koo xam ne ngi eh, nekk ñaareelu amir bu ñëw pour jiyante moom liste borom xam bu jàngatee mbir bi noonu gisuma ko wala nga ñëw ne ku voté moom ma ngay xuruj waaye ah, fa xoole xoolee mbir bi kay mooy ndax léegi voté boobu dagan na wala daganut ndax jëmmi ñoom am nañu suru daje bokk ñoom ñu ñëw tënkuñ ci mbir loolu du tax ñu war leen topp ci mbir yooyu na la ta'ata li maxluqin masul xaaliq xamoon nañ ci njëlbeen gën lii mooy top dégg dégg moom da am xayit mooy da doon fi taatillah kenn du topp kenn ci masiya kon fa ñuy jàngatee mbir bi mooy fa leen koy jàngatee mooy ndax dagan wala daganut su fekkee dagan na ban anam lay dagane ma gis ne boo xam tamit wuutewuñ ci ne démocratie daganut moo xam kay candidat ek xam ne moom mooy voté ndax lamul lambool kéefër la mooy jël xukk mi jox ko keneen ku dul borom bi loolu mooy pas-pas ba ku bas loolu yéefër nga ku fasu di ca participer yaa ngi participer lu xaraam kon loolu borom moom wutewuñu ci moom tamit ñu ma xam léegi nag ñu daal di wute ci ndax léegi mafsada gis ni am na mafsada gu nekk ci bañ a woote mm, voté mën naa doon lu gën a ndaw lu lu yées mafsada woote googu mooy ñaari lorong ci mooy voté jëmmi gi xaram mooy kon lor léegi nag ñàkk a woote googu mën naa ni beneen lor mooy lan su fekkee ne am na koo xam ne su ñëwee ci pouvoir ba mën naa la muy àtte war islam mën naa gën a gis foofu tamit nga bàyyi beneen xel mooy bàyyi xel beneen mbir mooy fan kon ba tey gis mbir yi fa ngi delloo ko lislaam dañ koy delloo ba kon fii ne benn mbir mooy tax ñuy wax mooy lislaam mooy foto bu gis ne loolu mooy kon mooy donte na waaye bu roxoon gis nañ ne mën ci lan xaf dara day na xool lor bi gën a ndaw mooy loolu bu gën a ndaw ci lislaam teguñu ko ci économique teguñu ko ci bëgg ay liberté d'expression fi ko teg mooy ci lislaam fu ñu koy teg mooy ci lislaam mooy su fekkee ne gis nañ ne kii moom nekkam fi day indi lor yu bari lislaam kee nekkam fi moom mooy gën a wàccee wala bokk mooy lor bi gën a daw ci lislaam ñu ne kon boo mun nañoo jël woo tekkale ab lay boro xoom yu be lool waaye nag fii nañ bàyyi xel bu baax benn mbir mooy fii nii nekkut ne dañoo jëlee fële kee pour àtte wa sharia ndax su fekkee démocratie loolu lay cosaan mooy démocratie système démocratie du nangu ab day ñëw ne àtte day àtte démocratique mënu ko nangu naa loolu dafay fuuse seeni règle moo tax Sénégal ñu ñu tere fi parti islamique dans les grandes démocraties dañ fay tere parti islamique Sénégal dafay tere parti islamique kon amul kenn ku mën a ñëw day yi dama damay damay ñëw nekk candidat pour àtte wa islam loolu mënut a nekk kon ñu bàyyi xel ne kon koñ fay i tamit faasiq lay doon comme que rek ab foon wala boog <laughs> lañ taxoon ñuy askanale kële ne nguur bu jéngal wala dafa nekk ci fisq ka ji falit moom it noonu lay doon kon même xaal bi lay doon xanaa kay dañuy xool ndax tane wala tane wut rek waaye même xaal bi lay doon moom ndax moom su ñëwee tamit la mu yaate doon sharia ndax ci la mu dënk boppam mooy ca li tax ñu may ko mu mën a bokk jongante mooy dënk boppam ci shurut yooyu ñooy daal di kon fii mënatuñu koo dugal ci buntu dañ ko fay jëlee pour indi charia daal di jaar ci leen mooy woote la situation bi présenté wot noonu la situation bi présenté wut noonu su fekkoon situation bi noonu la présenté ko day gis ne kon voté woo doon xuruj moom dafa wax moom la chaque ne maslaha bi dafay nekk maslaha bu rëy boo xam ne ken du ko gam-gam lekk ba koo xam ne du àttewa sharia te mën nañu indi ku sharia doon nañ ko jaaral ci yoon boo foofu moom day gën a leer mooy xafu dara day gën a leer foofu mais fii moom nekkut nekkut li mooy mooy mooy kaa bi léegi nag bu des loo xam dañuy wax ne maslaxa la wala du maslaxa wala bok li mooy mafsada gën a ndaw mooy al gam-gam le al masalih wal mafasid loolu yàpp naa ni tamit amut ku ci dugg ci duggunu xam-xam lu di xam ne dil masalih mafasid kenn du ko jël teg ko ci ndoddu awaami mooy loolu ndoddu boro xam lañ koy teg mooy diw sàngam mii moo gën ci lislaam diw sàngam gënu ci lislaam loolu fañ koy teg moo ci ndoddu boro xam-xam yi kenn du ko teg ci ndoddu awaami ku nekk yaay xool ka nga jàpp ne moom moo gën ci lislaam lislaam jàpp doxe noonu suñu jëlee mbir ne lii nañ ko dañ ko war a xool xool laal masalih mafasid la chëkkateel boro xam ñoo ñooy xoolool te fii tamit ci wàllu vote day gis ne mbir yi demee toon ma damay xaw a yenn saa damay xaw jaaxal lool su ma gisee ñu bari di insister ci fatawaayu borom yi xam-xam ci masala bi daan ne dañuy xool xalu dara xafu dara rek pare daal di bàyyi nit ñi nag ku nekk daal dem tànn soobu la neex <laughs> loolu nekkatul islam da gis ne cosaan ba dañuy wax l'islam parce que borom soo gisee borom bi dagat sax lay tax ñuy wax ne dagat mooy l'islam moo tax waaye soo delloo ci ñi koy ñi dem naan dagat na di fote te gis nga ñoom fàttali ne islam ka ñuy fotel mooy que nga xam ne moom lañ jàppale moo moo moo euh, d'habitude moom la moom la nit ki tànn en tant que démocrate moo tax dañuy dañuy dëppoog ñeneen ñu xamut islam ci tànn ba koy askanale borom xam te borom xam ba ñuy wax ñoom loolu woon ci kon foofu su fekke ne su ne ñëw nañ ci suñu situation nga tënk suñu dëkk ni muy doxee kon da ngay gis ni dugal mbir mi ci foofu dafa am lu bari mi indi mooy dugal duñ ko dugal kon ci buntu jëlee fi kii pour àtte woo charia nangam kon nekkul loolu moo tax mbir ma ndax xam nañ mbir mi demut noonu kon fi ñu dugal mooy ci buntu mooy ndax daggane wala dagganut ndax fii nii am ñaari lool lor ban lor la ñuy jël suñ ko dugalee foofu tamit da ngay gis ne ni muy demee wuute nag la fa ñu la taxoon ñu jug ñu ci njëlbeen la taxoon ñu jug njëlbeen mooy ne charia lañ bëgg xam nañ ne moom charia googu mënta nekk. ci anam gi léegi ñu ba ñu dee dañuy xool kii kan moo moom la lorom gën a ndaw ki gër a lorom gën ci lislaam ku koy natt mooy borom xam-xam waaye da gis dañ koy boyal xam ne finalement la muy doon rek moom mooy démocratie en fait lañu lañu ñëw fekk si rek <laughs> tànn sa bu doon moo tax gis na ñi nga xam ne su ginnaaw ba ñu nit ñi di voté ñi nga xam ne ñooy di voté ji te lislaam moo tax ñoom dañ ko daganal ngir ne lislaam moo leen ko daganalal ndax shurutu ñu da ngay gis ñoom ñëpp dañuy wute ca kañuy votel <laughs> kii day faral kii kii faral kii la kan mu jigéen tegoot nu ko ci islam fi ko teg rek mooy ku nekk sa bànneex bakkan wala nga xam ne mu nga jàpp ne moo gën ci yeneen i critères yu wuteeg critère u islam kon wàllu démocratie moom vote moom euh, nekkut ne la chèque mooy moo xam ci fekkoon ne ci l'islam la ñuy tànnee na chèque ne ko yoon ne yoon ba ñuy jaar. su fekkee tamit ni mu demee nii nekkul yoon nekkul islam mooy tànn day gis ne lay tax ñuy voté jamono ji wute nag lay ñuy tax a jóg ca ca njëlbéen su fekkoon ne tamit sax dañoo gis ne diw sàngam dafay dafa def àtte charia kay ñiy décider wala boog wala wax ne diw sàngam mi kon dagat nañu daal ko fii teg borom xam la war a la war a la noonu lay demee jamono ji. sooy borom xam daal di ñëw daal di fa tawan <laughs> ñu bari daal di koy dal da ko yow mii li ngay wax ni du noonu ndax diw moo gën diw sàngam moo gën diw sàngam war a ko topp gis ne amoon na Sénégal fii nii ay borom xam suñu jëloon wax benn wax rek bu xaw a jëm ci li wuuteeg ñoom la ñu bëgg candidat ba candidat ba ñu bëggoon a gis dañ commencé di ko dal am nañu génn naan war borom xam ta wax war cee dugg <laughs> xam ne l'islam mooy dañ ne dañ ciy dugg na l'islam moo ñu wax ñu dugg ci boro xooy war a noppi <laughs> kon gis nga mbir mi delluwut ci loolu fa mu dellu rek mooy ci bànneexu bakkat ku nekk topp la neex ala kulli masale bi duñ ko duñ ko mën a duggee laa bëggoon tënk rek mooy ci duñu mën a ñoo duggee ci ne euh, léegi démocratie la kon léegi dañuy jaar ci vote pour daal fi jëlee ko loolu nu mëntu nekk mooy jëlee ko fii pour euh, teg keneen mu mel ni dañ koy xaw a def parallèle bi mu doon lu ñuy remplacer xuruj gi mu def ñaari masala yu bokkut xuruj moom dafa dañ ko tere mutlaqan amul fo muy dagane lu dul ci shurut yi mu nekk bi yéefër ñu am nga xam ne mën nañ kaa jaar ngir dindi ko fa def doon fitna waxu la xuruj ci dagane mooy mu nekk yéefër kattan gi te mu am wala bu dhann wala yaqiin ci ne suñ ko fi jëlee ci ak kattan googu du indi na gu ëpp euh, lañ fa bëgg a jëlee te kañ fay teg mooy da koy doon kuku kuku gën ci anam yooyu amee ci la ñuy wax loolu ci a dagan wala ci beneen anam gi mooy li nga xam ne wute gi ci am mooy mais su fekkee juddit la moom kenn du ko ku fa jëlee jëmmi jële ko fa euh, ak yoon bu ñu mënti jaar. lu dut ñu ne ñu daal di daganal wala bokk ñu gis ne euh, asal lu mën a nekk la ci wute gu ci am kon xuruj moom xalaas mënut a dagan mutlaqan am nañu ci asal ñu koy dugal ci xuruj ñu ko dugalee foofu de xalaas du dagan su fekkee ne dugaluñ ko fa mën naa doon lu mën a euh, lu a nekk ci ak wute gu ci kanta nag beneen yoon wala boog li nga xam mooy démocratie voté da gis ne. ci adam yi amee dugul ci li nga xam ne xuruj kenn mënu ko nduróole ak li mooy al azl beneen mbir la bu yees boo xam ne fañ koy xoole mooy ndax dagat na wala eh, wala wala daganut bi addi nadar nag ca ndax kañ yi ka fa nekk yéefar du yéef xataa su fekkoon ni dëkku yéefar la sax gis ne boroxam yu bari seen fatawa bañ koy def ci dëkku yéefar sama moko tax am na benn boroxam boo xam ne fatawa bi ci États-Unis lañ ko laajoon mbir ma kon da gis ne voté boobu noonu wala ñàkk voté duggatul ci buntu yu nekkoon ñun beneen buntu la lu yees dañu xool ndax dagaan na wala d'accord risque am jullit daa cay daal di cay dugg ngir maslaxa ngir maslaxa jullit waaye duggut ci wàll bi laale wut ak la ñuy sama taa bay ak alaxiri ah, famille rek mooy fii nii am na loor bu mën a tegu suñu kaw ndax lor bi mën nañ ko dindee lor bu gën a daw muy muy voté ak wuute nga xam ne am na ci eh, ci ci borom xam ànd ak ne jëfe gi ko ñenn ñi di jëfe di ko teg ci borom daa gis ne daa wuteeg sa la borom xam ne daa wuteeg lu borom xam ne dañoo mujj rek delluwaat ci li nga xam ne mooy cosaani démocratie <laughs> dante xam naa laaj bi tontu bi xaw na gudd waaye ala kulli eh, ci tënk eh, lii laa ci bëggoon andi. as fekkee li nga jiital nag mooy ci diggante samota ak bay' xaqatan risaal lu ko taxoon jóg sa nekkut lool nekkut ngir leeral masala li ko taxoon jóg rek mooy joxoñ nit ñi doon dina ko laal tuuti waaye joxoñ nit ñi wala bokk wone ci masala bi mbir yi nga xam ne moom mu ñaari salafi mënuñu caa wute ak mbir yi nga xam ne yenn say mën nañ caa wute waaye du tax kenn génn ci salafi yi dama gis ne masala bi loolu moo ci mushkila la ci wala yi jaawale mbir yu bari mooy dafa am am ñaari gisut am rek jàpp ne ñaari gisut yooyu ku nekk rek ci kay da ngay dugg ci benn bi amul beneen te soo ko seetante yi gis ne day wute moo tax ma laaj na ni ñaari ëppale ñaari wet gépp mooy wet gi day gis ne am nañ ko xam nu nga wuteeg moom waaye looleen mënti wute tamit wute googu noonu moom nag wute goo xam ne day da koy génne ci salaf yi wala yow mu lay génne ci salaf yi beneen wet gi naka naka noonu it beneen mel noonu léegi jël ñaari mel ni ñaari kuréel la wala ñaari wet yu jàkkaarloo ku nekk ci wet gi yaa nekk ci dëgg ku nekk wet gi nekk ci dëgg ala wala aks mooy njuumte gu rëy fekk ñaari wet gi yëpp ay nit yu fees kenn nga gis ne nañ duggee ci masala bi duggun bu wérut la moo tax ma gis téere ñu tuddee ko mooy top ak dégg ci diggante ëppal ak gàjtal mooy daam ëppal gu ci am ci saxal ko am gàjtal lu am ci daal koy daal koy dàq ñenn ñi daal leen di boole ci benn wet ga da ngay gis soo fa demee da nga fekk ñoo xam ne nañu duggee ci mbir bi bokkut te dañ leen jox benn bu at loolu moo tax a jóg moo tax a jóg di nga tudd na ci fitna gi amoon Sénégal comme ni nga ko waxee noonu la lu bari lu ko waral mooy jamono jooju euh, la fekk ne duggan bi ci ñaari wet yëpp gis ne ñi ci doon xuus ñu bari mooy ay ndaw lañ soo nekkee ndaw da ngay am euh, li nga xam ne mooy benn tàngoor ku nekk ci yow euh, doo xool mbir yu bari doo ko xool xam-xam bi dafay des lu lu bari te jamono jooju tamit moyens yi pour mën a gëstu yaatal xataa pour jokki borom xam sax lu jafe la woon loolu yëpp moo waral. yenn saa yi nga gis loolu nga doon wax daal di am ñu daal di gas loo xam ne lu daw la woon dañ koo gas naka affaire bi foog ñu rek daal di daal di weesu weesu na léegi loolu moom mais njëlbeen gi loolu la woon dem na weesu ko nag dem na weesu ko moo tax dafay gerte jàngat ci lu nekk mooy jàngat man loolu taxawaay bi mu mooy duma nangu jël ñaari kuréel yu jàkkaarloo man nekk ak kamay eh, lay xool ci masala ba lañ ci wute moom. ma xool la muy wax ndax dëppoo naag sunna dëppoo sunna rek moo xam dañ ko boole fa dañ ko boole fële biir foofu lay dellu mooy doo jël ñu féetee benn wet ga daan ne ñoom ñëpp ñii lañ mel daal di jël xukmu général jox leen ko daf daan jol ko def def ci njuumte du jël benn wet ga def ne ñëpp ñii lañ mel daal di xukm benn général ko jël man li ma xam mooy salafiyya mooy masala bi la may jàngat dama koy jàngatee ci li ci li ma xam ak su néew ci manhaj salaf su ma gisee mu dëppook loolu ful la munti boole ma ànd ci loolu su wuteeg loolu ful la munti boole tamit ma ànd ak lu ci ci loolu waaye masala bi comme ni ko waxee moom ci loolu nga tudd loolu rek jarul woon xiiroog ngaayo waaye nag nekkul senegal kese li ñuy wax nii nekkul Sénégal kese fitna la ci diggante ñi waa sunna dëkk boo dem rek am na wuute yoo xam ne tàqal na leen te waru leen doon tàqale nay masaayil ci dëkk boo dem nag moom si kii yoo xam ne daal adduna bi sax mu nga wax ne ay salaf yoon ñu ngi fa waaye dëkk yi ñu gën a xam day gis ne waa sunna ci bopp am nay masaayil yu ñu wute yoo xam ne ënd yi ngay wax nii loolu li koy faral nag day li koy faral di waral daa bari nag wala boog li koy waral daa bari mooy ëppal gi am ci yenn saa yi ci yoo xam ne diggante waa sunna na ba muy indi xiiroog ngaayoo ba ngay gis ne dañuy am taxawaay ñoo xam ne waa bidaa ku leer na ñoom ñu gën leen yërëm ñooñu wala boog gën leen a nangul ko sunna comme exemple ngay joxe lu koy waral day bari jeexal lu koy waral baqi may saay bu xuloo amee rek te loolu mooy li ëpp nag li indi di am mooy eh, waa sunna wala boog ñi xam ki nekk ci sunna seytaan fi mu leen jaaree mooy al baqi wala yàlla sunu borom ba muy wax jullit ñi seeni xeex seeni jote day gis na day fa teg sabab mooy al baqi wa in taifataani min al muminina اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى mooy baax yi googu noonu moom mooy faral di am ci diggante jullit diggante ñi am iman diggante salafiyun loolu mooy waral lu mel ni bëgg a yey bëgg yenn saa dina jug ci ab masala li ko tax a jug mooy xeex xisbiya mu ci xisbiya te du ko yëg ne yenn saa dina jug ab ca masala dëgg tax koo jug mu dem ba dugg ci lu wuteeg dëgg sore ko jeng di tooñ loolu day faral di am te nag soo koy nat da ngay gis ne lu ci ëpp danga koy fekk ci ñaari kuréel yi yi jàkkaarloo yëpp wala boog ñaari mbooloo yi jotee danga ko ci fekk mën na ëppee rek ci benn wet ga mën na ëppee ci benn wet gi waaye soo xoolee ñaari mboolem da nga koy fekk ñoo xam ne dañuy génn yoon bu yàgg ci yoon bi nga xam ne moo war a am ci diggante diggante wuute goo xam ne dafay am ci diggante waa euh, diggante waa na sunna ala kulli ko waxee daal mooy rachek loolu euh, fitna la koo xam ne seytaane jaar na fa daal di indi ay mbir yu bari indi ay conséquences yu xaw a nefas comme ni nga xam ne seytaane mi ngi jaar ci fit mi ngi fitan yu bare bare bare bare ci li nga xam ne mooy dëkku jullit ci diggante ci nga xam ne askan ci sunna loolu am na den saa yi duñ ci bëgg sa di xuus ndax dafay doon mbir yoo xam ne su ñëwee rek lay nit faral di jiital mooy ay sentiment euh, la nga xam ne moo desoon ci bëgg yay dafay des la nga xam ne mooy bëgg ñëw daal di ah, la ngay ànd wala nga wala nga avec moi ou contre moi dafay faral di am ba soo ci duggee sax nit ki nga mën caa dugg waxtaan ci xam-xam dootul doon loolu ndax ku nekk da nga bëgg a rek te waxtaan su fekkee ne nit dañuy weccoo te nekkatul dama koy déglu pour xool la nekk ci dëgg ma jël ko la ma ciy bëgg mooy dama koy bëgg a yaay suba lool njëriñ lu bari li muy indi mooy fitna moo tax dañ ciy bëgg leeral li nga xam ne moo jàpp mooy waa sunna la lañ ci gëm la ca des kuy werante nga daal di koy nga koy. Euh, nga daal di koy bàyyi jàngale li nga xam ne moom moo jàpp ne moom moo dëppoo alquran alquran ak ndax euh, ay masaayil yoo xam ne dafay faral di yëkkati lu bëree bëri ay ndax li ko waral mooy li tudd noonu mooy xëccoo gu ci am xeex gu ci am euh, werante gu metti gu ci am xët-xët gu ci gu ci gu ci gu am ko xam ne dafa ak ëppal gu am nag ñaari wet yëpp comme ni nga ko waxee noonu ay wax Euh, ndiw sangam suñu ay mbir yoo xam ne ay nit wax nañ ko yoo xam ne la chaque ne mënut a dëppoo ci mënut amul lu ko nit mooy lay ci alxuraan sunna nekk ko tamit waxee borom xam-xam yi. gën a gis tamit mbir bi xoot nañ ko xëcc xëcc xëcc ba ñenn ñi dañuy gis ne yenn saa yi ñu daal di luñ jël jàppante mën naa défendre lañ nekk ñu indi ko donte duñu bàyyi xel ne la ñuy wax noonu nekk ko tootul lu waa sunna di wax loolu la seytaan moo koy moo koy def bëri ko yàlla su borom koy di. di indi ci diggante wuute jullit xanta ci fiqh sax yenn say mu daal di euh, mu daal di am. asalaamaaleykum wa rek ñu ngi leen di nuyu ziyaare jazakumullahu baraka fiikum ci audio am na solo jazakumullahu xayran Cheikh Fall dégg nañ fi audio yi allah am na solo mais dafa am benn mm, loo xam ne bëggoon naa ci ay ginneeku. mooy comme ni nga expliqué noonu sànq ne borom xam-xam yi xam dañoo ubbee ne maanaam ñi ubbee ne ak xafu daaree ni ne dañ koo tekki li nga xam ne moom mooy ci diine teguñu ko ci ay économie yu mel noon daal yaakaar naa ci say biir wax wax nga lu mel noonu euh, léegi may laaj euh, ci ki nga xam ne moom peut-être kami kami tànn moom donte ne jullit la nag yi tànn jullit la moo ko jullit maanaam candidat jullit la mais moom euh, mi ngi tànnee ci waa ji peut-être moom jëlee axafu xoolee ko ci ni fitna bi am ci réew mi mooy ne ki fi nekk moom maanaam ki nga xam ne moo fi nekk non seulement na saxal na économie réew mi daal maanaam yóbbu na ko kaawa ba nit ñi nit ñi suuf li di sonn mais ñëpp xam nañu économie bi doxul peut-être dëkk bi dugg na ci ay scandale financier yoo xam ne daal maanaam ba réew mi yëpp si ngéemu daal maanaam mbir sono sonal leen daal waaye leneen teguwaat muy fitna tamit peut-être population bi génn nañ leen di islam di tere daal yàlla ab la majeure partie population bi xamuñu loolu xamuñu ne xuruj baaxul ne génn nañ daal comme ñoom ni ñu koy waxee libre démocratie boobu génn ci ka jiite it rey fa ay nit yu bëri maanaam tëj ñi rey ñi ci lu dul dëgg. ñoo xam ne ñoom ñoo leen libéré ci seen ñu sàmm ñu kii seen àq fitna yi daal dem ba tegloo daal gis ne fitna yi tegloo doonte du ci diine mais yi mooy fitna yi rey fitna yi tëj fitna yi fitnaal askan bi fitna yi dem fitnaal leen ci seen alal bi nga xam ne moom lañ ko dénk léegi foofu bu fekkee nit ki dafa xoolee bool boobu moom u fate ci loolu noonu maa parce que ma dégg say biir wax nga ne boo xam yëpp ubbee ñoom wax ñooy yu noonu léegi foofu moom ci lu muy dugg tamit maanaam loolu ci lan lay dugg daal masalan ki nga xam dafa fote ne maa bëgg a tàkkalikoog fitna bii nga xam ne kii mu ngi ñu teg xëy na yaakaar ko ci koo xam ne moom it jàpp nañ peut-être parcours am ak discours am ak ci li mu rafet na ci moom jot ne kii bu ñëwee loolu dina saafaraw ci mel noonu dina ko xaw a moom réglé mooy population société bi dalaat ci jàmm nit ñi nekkaat ci jàmm waaye seen économie mu jëm leen ko sàmmal ba seen alal kenn du ko salfaañ wala kenn du ko jël loolu ana nañ lañ koy déggee daal ci li nga xam ne mooy axafu daalee ni jazakumullahu xeyran wa baraka fikum li tax ma laaj loolu mooy dama dégg nga ne boo xam ci mooy ci lislam mais du ci ay économie yu noonu moo tax ma posé question bi daal barakallahu fikum wa salaamu aleykum waaleykum wala kul xal foo ñu bàyyi xel ay mbir bi ci jiitu mooy lislam moom li ko tax a jóg mooy laaxira mooy defar sa laaxira adduna bi da koy topp rek jul jubluwaam defar adduna mooy laaxira moo ko tax a jóg léegi nag adduna bi moom day dang koy defar ngir laaxira daal di baax wala lislaam moom du sacrifier mukk diine ngir adduna su naree ñàkk diine tamit day sacri sacrifier adduna may mbirum du ko teg ci loo xam ne adduna yi kese la xool li muy xool mooy laaxira ak nañuy jaar ba defar laaxira bi li jëm ci wàllu euh, développement nit ñi am liggéey la chèque loolu mën naa defar laaxira waaye rek lu jubluwaay nag su fekkee ne loolu dafa am feneen fu ñuy jaar loo xam dafay tax ñu bàyyi leen ci diine te loolu mooy doon jubluwaay bi lislaam doo tax da lay bàyyi nga ñàkk loolu dinañ daal defar moo tax topp diggal li nga xam ne mooy jullit njiitu jullit ñi tew ko fenn lu rut fenn rek la teg exception bi mooy su fekkee ne génn nañ ci lislaam amul feneen fu mu ko teg tegul ko su fekkee Eh, dañoo da ngeen a pauvre da ngeen a xiif da ngeen nangam déedéet bal sax da gis ne contraire lay wax suñu jëlee seen alal dóor leen rek seen digg topp leen ngeen déggal leen kon loolu foog ñu bàyyi li jëm nag ci wàllu léegi ñu xool dëkk bi xool ne mbir mi dafa jaxasoo économie bi doxul loolu tamit day doon lu subjectif rek xam nga loolu mooy problème bi rek loolu mooy subjectif mooy yow mën nga ko jàppee noonu kenn jàppee ne nen ma soo jëlee Sénégal gi ngay wax ni <laughs> ba ñu demee voté je crois que cinquante quatre pour cent a ma cinquante et un pour cent cinquante pour cent la xaw daal législative bu nekkoon cinquante pour cent présidentielle fàtte naa ñaar la mais cinquante quelques pour cent la kon ça dire am na ñeneen Sénégal yoo xam ne ñu gisee ñu leen nga gisee yow léegi ku leen <laughs> ne saa yu bay nit jugee xeex rek ñu ne kon ki fi nekk dañ fiy jëlee kon boobaa kon dëkk boo xam ne dix huit millions ñoo fa dëkk xamal ne su junni nit jugee rek di xeex daal déterminé wu mën naa jax sa kon fekkee mbir moom lislaam mënu koo teg foof moom mënu ko teg daabitu ne kon suñu gisee nit dëkk bi dafa jaxasoo rek kon léegi nañ nañ fi jëlee gi fi nekk wala daga nañ def benn mbir bu xaraamoon kon booba kon saay bu nit ñëwee rek ay nit dañ jug rek daal di daal di commencé commencé jaxase am ñu leen topp te li leen motivé nag mën naa wute sax rek am ñoo xam ne li motivé mën mooy bu waay dañ koo bañ comme ni ma xawee jamono ji am nañu mën a jug daal di ñeen sonko dañ koo bañ te teg ko ci bañ ko rek daal di tàmbale nag daal di li ngay wax ne ñoom ñu wax ko def ne mbir mi baaxut parce que subjectif <laughs> daan na dëkk bi doxul nangam xaalis bi nangam ja saar daal di jóg loolu sax mënu ko teg foofu li teg mbir yi foofu noonu wala moom nekkut li nga xam ne ci léegi daa bi wax teg ni léegi nag loo xam ne ne aslu bi dafa xaraam ñu leen koy daganal ngir mbir mi yoo xam c'est subjectif ndax li nga wax ni yëpp nit mun naa ñëw daal la koy delloowaat ci nguur gu bees li nga wax ni yëpp ci nguur gi fi jóge nit mën na ñëw daal di la koy bañal ne loo wut noonu indi la yeneen i mbir yoo xam ne da ngeen cee da ngeen waxtaan rek waaye ku nekk daal am sa conviction boob man mën na am conviction jàpp ne yaa nekk ci dëgg <laughs> léegi pour nga ñëw daal koy taxaw tegal ko ne ko yow force li nga nekk dëgg moom loolu day jafe ak ku leen di àtte tamit day doon day doon problème moo tax yooyu moom di sam du fi teg du fi teg àtte wallahu alam